fi lbab alhalith walxamsin ba'da almi'atayn kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna ubbi woon nañu defoon nañu gisoon nañ benn mbambastal benn introduction ci dernier chapitre ci kitaabu da'awaat muy chapitre bii di deux cent cinquante trois ñaar téeméer ak juróom fukk ñett mu ne baabu buntu karamatil awliyaa wa fadlihim buntu bi wax teraanga yi borom bi terale ñi nga xam ne ñoo parak moom muy parandoom yi di awliyaa oom yi waaye wa fadlihim di wax seeni ngëneel ñoom yu leen borom bi defal kon tey ñu waroon a dugg nag ci li al imaam di wax ginnaaw biñ gisee ba bëstal ci jotaay bi ñu génn mu tàmbalee li nga xam ne awliyaa ur rahmaan yi loolu mooy seen mbir te ci seen lépp di tourner muy al quraan ak sunna mu tàmbalee bu njëkk bi te mooy ayna yashrabu biha ibaadullah yoo yële ñoom ñooy awliyaa ar-rahmaan muy al awliyaa mu ne qaala allahu taala léegi nag lan mooy wali waaw wali mooy lan nga bii weesu am na luñ ci wax waaye dañ ne la woon duñ fi nekk di dugg ci kii nee na lii kii nee na lii borom bi tabaaraka wa taala mi bind jaam moo ñu wax kan mooy waliyu te moom la imaam di tàmbalee mu ne qaala allahu taala alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim walaa hum yaxzanuun alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahumul bushraa fil hayaati dunyaa wa fil aaxira laa tabdiila likalimaatillaah zaalika huwal fawzul aziim. suuratu Yunus alaa nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wa salaam aaya 62 ba 64 suñu boroom ne alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na alaa fattar leen nopp yi ma dig ma wax leen bu ngeen bëggee xam inna awliya allahi waaw ñi nga xamante ne nii ñooy parandooy yàlla yi ñooñu laa xawfun alayhim amuñu tiit gu ñuy am ragal gu ñuy ragal bokk buy nekk seen kaw wala hum yahzanun te amul lu ñuy njàq fa ñu jëm seen kanam amul luñ ci ragal parce que borom bee ko aar moo leen sécuriser seeni mbir waaye li weesu jarul amul dara luñ ciy jàq ndax borom bee ko wott mel ni ñu ne waaw borom bi di defal nga ñooy garantie waaye ñooy ñan ñooñu noonu ñooy ñan mu ne alladina ñooy ñi nga xam ne amanu déglu waaw dañuy gëm yàlla seen pas-pas day dëgër seen gëm yàlla dara du ko fell tawxid bu impact la ñuy am waaw te iman bil amanu mooy la billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi ak bil qadar lépp dugg na gëm yàlla ci wéetal gi ñu koy wéetal jaamu gi ñu koy jaamu ah sukk dëggu ñuy sukk ci moom di am yaakaar dong ci moom xam ne dara du fi nekk wala dara du fi absenté lu dul moom la neex te xam ne nguuram gi dara du fi xew lu dul lu ko soob te lépp lu mu informé loolu la te lépp lu fi ne moo ko fi def te lépp lu mu diggee dina ko def te lu muy am luy am la alladina amanu an imaanu billah wa malaayikati gëm na malaaka yi dañu gisee waaw wa rusulihi gëm yonent yi yépp alayhimu salaatu wassalaam lépp lu ñu informé dëgg la lépp lu ñu ñu wax ci seen borom lañu ko jële te dëgg la ñooy lantinooru suñu borom yi ci ci jaam yi waaye alayhimu salaatu wassalaam gëm téere yi nga xam ne moom la borom bi wàcce yiñ ci xam yi yiñ ci xamul waaw waaw gëm dogal bi ci neex ak bi ci naqari waaw alladina amanu ñi gëm yàlla dëgg-dëgg wakaanu te dañuy nekk tem yattaquuna di teet seen boroom ci lépp waaw mooy da ko conjugué loo xam ne ci lañuy ñuy dëkk xam nga amanu dan alladina amanu nga mel ni passé mais mooy loo xam ne du deñ mu ne wakaanu yattaquun te dañuy nekk rek continuer nekkoon nañ di daj di continuer di teet seen borom amul dara lu ñuy dugg lu ñu dugg la lépp lu dul na seen boroom lañ ci seet lañuy gis d'abord seen boroom ana lii ñu nar def ban aval la ci joxe lan moo ciy ndigal yi ak lan moo ciy tere yi lépp luy ndigal lu tukkee ci seen boroom ñu daal di wommat ànd ak rida du wommatu yu ma ah bon c'est pas le choix quoi déedéet rida dañuy am gërëm waaw gërëm li ñuy def wommatu waaw wa yusallimu taslima wommatu ak wommatu waaw waaw loo xamante ne ni lu ñu war a xam la du ñu dem di attewoo ci keneen wala di seeti keneen walla leneen ci seen boroom lañ jëm waaw waaye lépp lu yàlla tere ñoo la ko gën sori waaw di teet boroom bi tabaraka wa taala ci lépp wa kaanu yattaqoon kon boroom bi nee nañu kon kii ñii ñooy waliyu ma maana al wali huwa al iman as-sahih wa taqwa allah al iman as-sahih wa thubutu ala taqwa allah waaw lii la mooy am ngëm yàlla gu sax gu leer sax ci di teet sa borom tabaraka wa taala lii mooy ngëm lii la waaw jeex na waaw nga xam ne nag seen teet yàlla googu diggante ndigal yi tere yi ñoom dañuy ñaan boroom bi mu may leen ñu koy defe comme ni ko boroom bi gërëme pas moom ni mu ko ñoom ni ñu ko gërëme ni ñu ko yaakaare parce que li jaam bi yaakaar ak gërëm am na ak fell fell rëq-rëq ju nekk borom bi nga xam ne nag amul fay waaw te mooy ki xam dëgg-dëgg te xam li mu bëgg ñu jaamoo ko ko dëgg-dëgg nga ñaan moom li ma koy jaamoo yépp yal na dëppook mu teg ma moom ci ni mu ko gërëme pas ni ma koy yaakaaree ko espérer ko gërëmeek wala di ko diw di gërëmeek daa déedéet waaw loolu nag ci seen biir noonu lañu mel waaye seen biti noon lañu mel waaw seen xol wommatu ngir yàlla seeni cër wommatu ngir yàlla te laa yaxaafuuna fi llahi lawmata laa'im waaw ragaluñ ci yàlla mi nga xam ne moom lañuy ñuy teet aji ngàññaateeg aji ngàññaate ju man di waaw moo tax ils sont ñu mel nii na addina bi yépp manko contre ñoom ci xam ne neexut yàlla ñu bëgg moom na ko def ñoom ñépp ñooy jullootu waaye jamais mu topp leen ci mooy yàlla wala loo xam ne yàllaa ne def leen mu ciy seet considération ay gars yi ba du ko def jamais la taxudu léegi nag bi ngeen ko diaboliser lu na ngeen wax leen waaye garaawul ndax la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq ala wala ala al-haqq zahirin yeneen saa saam joxe woon na nouvelle boobu lu <laughs> dañ am mbooloo ci sama xeet waaw di noot nekk ci dëgg dañooy noot waaw waaw ragaluñ man yaxzuluhum koo xam ne dina leen eh, gàcceel déedéet ragaluñu waaw ragaluñ ki nga xam ne day ñëw di leen gàcceel waaw ñooñ laa taxuduhum fillaahi lawmatu la lawmatu du leen jàpp ci yàlla aji ngàññaate ak aji du leen teree def li ñuy def allahu akbar waaw lii mooy li mat sëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñuy wax ci xadis boo xamante ne ni rawahu al imam ibnu jarir rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a muy jële ci sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent mu ne yonent bay saa saam nee na inna min ibadillahi ibadan yaghbituhum al anbiya wash-shuhada ha Allah qiil man hum ya rasulallah la'allana nuhibbuhum qaal hum qawmun tahaabbu fi llahi min ghayri amwaalin wala ansaab wujuuhuhum nuurun ala manaabira min nuurin laa yaxaafuuna idaa xaafa nnaas wala yahzanuun idaa hazana nnaas summa qara alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim walaa hum yahzanuun allah aw saydina wa mawlaana abu hurayra waaw radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inna min ibaadillah mu ne am na ci jaamu yàlla yi tabaaraka wa ta'aala ay nit ñoo xamante ne nii ibaadan ay jaam yoo xam ne yarbituhumul anbiya waaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dañ leen di ñee loolu rek taxoon nañ ci ndax gisoon nañ xadis numéro trois cent quatre-vingt-un muy chapitre bi doon wax baabu fadlil hubbi fillah wal hasi alayhi wa i'laami rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa maada yaqulu lahu ida a'lama foofee gisoon nañ fa xadis boo xam ne sayyidina Mu'aaz ibnu Jabal radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xam ne ci la doon wax ne yonent saa sallam nee na qaala allah azza wa jalla almutahabbuuna fi jalaali lahum manabira ah wala lahum manabiru min nuur yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada gisoon nañ ko foofu moo tax duñ ci taxawaat ci côté boobu mooy mu ne yi nga xamante ne nii mooy ñi soppante ci yàlla tabaraka wa taala ci ndax sama màggaay man borom bi tabaraka wa taala ci lañ soppante mu ne dina leen ñeel ay minbar yoo xam ne ci leer la ëllëg yawmal qiyam yonent yi alayhimu salaatu wassalaam shuhadaa yi radiyallahu anhum dañ leen di ñee kon xadiis bi yaxbituhum côté boobu taxawoon nañ ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñëwaatee fii Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na borom bi am nay jaam yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañ leen di ñëw ëllëg wa shuhadaa ak ñi nga xamante ne nii ak ñooy martyr yi comme bu Seydina Muaad bi fii ñoo ko niroo ba dafay yokk rek lahum manaabiru min nuur dañuy am ay minbar ci xii la saxaaba yi ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais man hum waaye yonent saa salaam ñoon ñan la ya rasuulallah yow ndawal ndaw ndawal yàlla li saa salaam la'allanaa nuhibbuhum bu ko defee ñu sopp leen ndax sopp ku baax bokku ne ci ngëm yàlla comme niñ la ko xawoon ci jotaay bii ñu génn moo tax Seydi Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil xadim daal di woon ñaan ñaan boobu waaw waaw <laughs> waaw ku yàlla yàlla nañu yàlla may ñu sopp leen waaw waaw waqaadana li xubbihim jamia wa xubba man kaana lahum muti'a waaw <laughs> waaw ñu ngi ñaan yàlla mu wommat ñu ci sopp nit ñu sell ñi ñoom ñépp sans exception waxuma la ñoom kese waaye sopp képp koo xam ne da leen di topp ak ku leen sopp allah <laughs> waaw gisoon nañ fi allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk ah <laughs> gis nañ ko ci ñaan yi allahumma insa eh, borom man de maa ngi lay ñaan sa cofeel waaye cofeelu képp koo xam ne daf laa sopp <laughs> waaw sahaaba yi radiyallahu anhum yeneen saa sallam waaw yeneen saa sallam ñooñu ñooy ñan ba bu ko defee ñun ñu sopp leen qaala yeneen tubaab saa saa mel hum qawmun waaw comme bële al mutahabbuuna fii jalaali mu ne ay nit la ñoo xam ne tahabbu fillah dañoo soppante ci yàlla moo tax l'islam diine amour la tout se passe mooy mooy sève nourricière bi ar rahma mooy rahma moo tax borom bi ci arash ci rahman la la la turam boobu ci la yemoo ci arash <laughs> waaw ar ci la amour mbëggeel di génne mu ne ay nit lañ yoo xam ne taxaabu fillah dañoo soppante ci yàlla min gayri amwaalin wala ansaab <laughs> te nag soppante wuñ pour des intérêts yoo xam ne ci alal la jaar wala ay ay bokkoo ah xam nga parce que yii ku ko am sopp la wala bëgg la daa yomb boroom alal gars yi di ko ne dañ koo sopp daa yomb simple nag bu boobaa nag muy problème mu seet exactement kan moo dëggoo ku dëgguwul ci copp gi. waaw fii mu ne gis milliardaire wala millionnaire bu wit yombul xanaa muy millionnaire bu gaa yi xamut <laughs> mais bu gaa yi xamee ne mu ngi yor ci ay alal loola loola ñu bari dañ naan ay xaritam lañ ñu bari di ko takk xarit ak a sopp ak xam ak ay xamee yoo xam ne ndeke dalee na ma soon nuyu benn jour rek ñu ne sama xarit la <laughs> waaw waaye am ki nga bokkal kooku it sopp ko léeg-léeg ndax nit ñi gisoon nañ al arwaaxu juluudum mujannada fa ma ta'aarafa minhu talaf wa ma tanaakara minhu ixtalaf aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañu beneen affaire ne al arwaaxu juluudum mujannada Allah mu ne gis nga ruux yi ay soldaar lañ ay mbooloo loo xam ne dañ leen a dajale fama ta'arafa minha talaf yi nga xamante ne ñoo ci xamante dañuy mën a ànd mën a nekk loolu mooy ansaab yi waaye wama tanakara minha ixtalaf rawahu muslim mu ngi woon hadith trois cent soixante onze sor wala biñ gisoon saay waaw baabu ziyaarati ahlil xayr foofu lañ ko gisa woon muy hadith mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu <laughs> mooy moo tax ñooñu soppante da leen a yomb quoi jafewut baax na ba nit ñi boo ñëwee am dëkk boo xamul ñi ngay njëkk xool mooy ñi niroog yow waaw fii mu ne am na nit ñoo xam ne bu dee ne dañoo ñëw tumuraange fenn ak si waaw li ñuy njëkk a def mooy même buñ nee mbedd yi nii taxaw di xool du ñu mën a léeg-léeg duñ aborder ñëpp waaye buñ gisee koo xam ne ñoo bokk comme ab africain boo xam ne daa jël mbëkk mi ñëw pour mbir mi leer ñëw Europe nii ni cëpp koo xam ne ay tubaab rek lay gis léeg-léeg mën na leen a bañ a aborder ndax euh, danaan euh, bon mais bés bu gisee benn noir nee di romb si di jege si day gis moom lay gën a a kii ngir dem fexe wax ak moom amaane kii parce que amaane kii mu dégg sama làkk wala boog mu bokk sax dëkk bu ñu jóge dëkk ba ba ma réew mu ma jóge amaana foofu la ne waaw loolu na jàpp ko ci lépp waaw gis nga lu bu demee Dakar expatrié fenn li muy fexe mooy la communauté française installée à Dakar au Sénégal ngir mu bokk ci seen groupe yi te loolu du ay affaire communautarisme non loolu ay caaxaan la yoo xam ne waa France koy wax seen politiciens yi nga xam ne bañ diine lañ def waaw nangu nañ loolu ci lépp bu dee l'islam nag ñu naan non c'est du communautarisme il faut lutter contre ça lu tax jullit ñi ñoom ñoom ñuy daje alors que mais loolu mooy li normal hatta réseaux sociaux yi buñ la tracé ay Facebook ak yooyu gis yow sa centre d'intérêt ay ay ay ay ay ay Facebook. ak euh, gaa yooyu bon waa ji c'est sûr que euh, euh, <laughs> Cheikhu Suyuuxi moom <laughs> Cheikh Google moo doon Cheikh bi waaye <laughs> Cheikhu Suyuuxi ci côté boobu moom IA yi léegi mooy chat chat moom c'est sûr que moom itam noonu la man nag mosuma ko utiliser gu ma ko waaw mooy bu ñu xamee say centre d'intérêt dañ la koy proposer lu bari parce que dañ naan kii lii la. même ay ami dañuy xool say ami yi nga xamante ne nii dañuy xool ñi nga xam ne yéen bokk ay centre d'intérêt yéen a bokk ay affaire ñu nga koy proposer comme ami loolu mooy di jaadu ndax al ju al al mooy li yoneen saa sala wax la fa ma ta'aarafa minha talaf wa ma tanaakara minha moo tax yeneen ci may saa saa ñii muy wax mais nag soppantewuñ ngir yii parce que yii moom soppante ci da cee yomb moo tax mu ne ay nit lañ yoo xam ne dañoo soppante fii laaxi yàlla waaw lan moo leen boole mooy yàlla waaw rajulaani tahabba fillah ijtama'a fihi wa tafaraqa fihi gisoon nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy keral juróom-ñaar ñuy keral bés bi nga xam ne amul ker lu dul ker boole woon na ci ñii mu ne ay nit lañ yoo xam ne kon dañoo soppante fi yàlla min ghayri amwalin wala ansab ci loo xam ne du ay alal du kenn ci ñoom wala ñoom lu ñu am xam nga boos yi dañuy am seeni kuréel yoo xam ne daanaka ñoom kesey daje <laughs> waaw mu nekk xewam boos te bokkoon na ci xew yi gën a bon yi yonent saa salaam doon wax mooy yi nga xamante ne da ngeen di sélectionné ñi ngeen ci eh, invité <laughs> waaw dajale ci borom alal yi ngeen invité wante ba pare nag dàq ci siis ci ñi nga xam ne ñooy fuqara yi nga xam ne xam ngeen leen te seeni xarit la ñoon waaye seen poste diisul seen xew mi ngeen def ko ci euh, euh, un hôtel luxueux de la de la de la place boo xam ne pour nga dugg fa nangam ak nangam mu leer na ne exclure que képp ku la xam koo xam ne ab ab ab ab ab way ñàkk la. wala iyaazu billaah loolu nag yeneen saa sax nee na bokk na ci xew yi gën a yées <laughs> waaw. <laughs> waaw mooy seen xew yi yées waaw mariage yi yées mooy yooyu <laughs> waaw daal di invité ñu am alal yi ñi amul ñu daal di leen tegani loo fiy def <laughs> si vous avez un pass appuyé sur nangam si vous n'avez pas appuyé sur nangam alors que yow yow ñi am ñi ñi amu ngeen pass boo appuyé fee da wiiriloo nga jaaraat ci bunt bi buntu bi ngay retrouver waat génn <laughs> voilà ñu teg ko benn vigile buy filtrer ana pass yi waaw aw boobu yeneen saa salaam nee na moo yées wal iyaadu billah nga xam ne dañaa sélectionné ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy eh, eh, eh, ñañu fay ñañu faa invité ak ña nga xam ne duñu leen faa invité wal iyaadu wal iyaadu wallahi billah léegi nag mu ne ñii nag moom loolu taxul ñoom bëggantewuñ ngir alal intérêt alal wala ay mbokkoo gu dox seen diggante mu ne wujuhuhum nuur comme hadith sayna Mu'adh bi la seen xar kanam yi leer la leer leer ala manabira dañuy nekk ci ay ay minbar ëllëg nga xam ne dañuy tiim alxalaa'iqa borom bi da di terale noonu ñu tiim jaam yi min nuur minbar ya it ya ñuy taxaw ci leer la laa yaxaafuuna duñu ragal idaa xaafa an-naas ñooñu jamono bi rëngi rëngi bu mag di am la yahzunuhumul faza'ul allah la alquran wax moom du loolu wax allah ñooñu du leen gis nga rëngi rëngee tii taange gu rëy ga du leen jàqloo parce que borom bee nekk ci seen xol te ku fa nekk sa xol looy tiit manoo tiit waaw waaw manu la tiit manul manu ko manu ko manu ko parce que borom bi moo leen garanti waaw waaw la yahzunuhumul faza'ul akbar moo tax yeneen saa saa ne laa yaxaafuun ñooñu du ñu ragal mukk idaa xaafa naas moo tax ay rëng-rëng yu rëy am gaa yi tiit di kii mais ñoom ah, mbir mi dara waaw wala Seydina Anas wax keroog bi yeneen saa salaam Medina ba ba ba bruit bu rëy ba ne benn guddi waay <laughs> saxaaba yëpp yeewoo mais bi ñu yeewoo bon du foo xam ne quand même buri bu fa ñu ko dégg moom du kenn nay dem noonu quoi <laughs> il faut ñu xaarante gaay di xaarante ngir ba ba xaw bari man faa dem nag bu dee luñ mën a jàmm lu <laughs> jar jàmbaarloo ngi fii ñu def ko biñ dagaloowee ba taxaw nag gis yeneen saa saam jóge fa guddi ba amoon waaw akbar mu naan leen bu leen am dara lu ngeen tiit waaw ba pare ne fas wi mu muy ngir dem fa mu dégg bruit ba inna wajadnaahu géej ci gaaw <laughs> waaw <laughs> waaw laa yaxaafuun idaa xaafa an-naas ñoom duñu ragal bu nit ñi ragalee wala yahzanun du ñu jàq ida hazana an-nas bu nit ñi jàqee ida hazina an-nas ñoo ñoom du ñu jàq déedéet lu tax non non parce que borom bi moo leen garanti allah ba pare mu jàng suñu laay bi yàlla inna awliya allah alaa yóbbu ngeen maygal leen alaa nee naa leen nopp yi ma wax leen inna awliya allah parandoo yàlla yi laa xawfun alayhim amuñu génti guy nekk seen kaw wala hum yahzanun te duñu jàq waaw ñoom seen seen ragal ak seen jàq ci yàlla la waaw yaxaafuuna rabbahum waaye bu leen borom bi tegee loo xam ne bëgg nañ gis ci ñoom njàqare feeñ ci ñoom dinañ feeñal lool waaye seen digganteeg seen borom la mais ci nit ñi nii comme ñi nit ñiy def di lamante wu fu nekk di jooy toog yooyu nga bu nit gisi xam ne ñii seen bopp yi toogatu ah affaire yi doy na waar non ñun kay moom fii wala moom yàq di pat pati gars yi mënatuñoo def dara déedéet ñoom meluñu noonu. sinon bu leen tiis dalee dinañ wane seen njàqare ngir seen borom moo tax yeneen saa saam keroog bi mu ñàkkee doomam di Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ne inna al qalba la yahzan wa inna al ayna la tadma wa la naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun allah <laughs> mu ne gis nga xool yi da di leen jàq ndax li leen yàlla teg ndax yàllaa bëgg gis loolu ci ñoom loolu seen digganteeg seen borom la waaw ba ñi nga xam ne sax buñ koy gisee nii day gis ne lii touché na leen ndax loolu mooy jàmm ah nattu bii ko borom bi teg de feeñ na ci moom waaye du caalit de du nattu du du du jàq rek caalit de jamais rongoñ yi sax di génne rongoñ bët yi waaye nag suñu xol gërëm lañ def te suñu làmmiñ bu ñu fi nekk di woote waylu ak sobóor waaw al waylu wa sobóor déedéet waaye tos tere nañooy déedéet du ñu woote loolu du ñu wax lu dul li nga xam ne moom la boroom suñu boroom gërëm te bëgg mooy ñu wax inna lillah wa inna ilayhi raji'un ak yi nga xam ne moom la jàngale moom alayhi salaam inna lillahi ma axad wa lahu ma ata waaw ak yu mel noonu loolu la ñuy wax allah kon ñoom ñooy awliyaullah kon walu yoo ngog al imanu sahih wa taqwa allah zahiran wa batinan jeex na waaye jeex na nga daan malat lii mooy waliyu <laughs> lii mooy waliyu waaw lii nag li taxoon nga nga may yow neexoon nga jullit ñépp ay wàllu ma ne waaw parce que jullit yépp am nañu benn cosaan buñ bokk mooy ngëm yàlla gi waaye teet yàlla gi am nañ ci cosaan tamit buñ bokk waaye ak tafaawut dañoo am ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay bu baax ci nan lañ gëne yàlla ak nan lañu amee taqwallah nan lañuy teete yàlla loolu képp kenn xam nga ne man mii di wax ni ngëm yàlla moo xam nga ne kaaju la jege gu sëy naa Muaaz way way non loolu moom loolu moom yàq wax la yàq wax dëgg ko xam nga ne moos sa ngëm yàlla laa kamaa yaqulu al murji'un de pas al murji'a murji'a yi wax loolu waxu caaxal la waaw <laughs> te ngëm yàlla euh, euh, ku nekk ci ñun ak bu Jibril alayhi salaatu wassalaam bu bu yonent yi ñoo yem kadib la lool kadib la <laughs> lool kadib bu weer la <laughs> waaye cosaanu ngëm yàlla bokk nañ ko dara waaye nag ay dara darajaat la yoo xamante ne nit ñi dañ cee rawante ñi ca gën a nag ñooñu en général ñoom lañ daan awliya yi mais ñeneen ñii tamit ñi ci tuuti la ñooñ it ay waliyu lañu voilà ñooñu tamit ay ay waliyu lañu